أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jataay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatul islaam di xajjatul balaa di xajjatu rasuulillah alayhi salawaatullahi wasalaamu wa ma zilna wa naxnu bi batni urana ba léegi ñu ngi batni urana gisoon nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam xutba woon na nit ñi gisoon nañu xadiisu seydina alimaamu imaamu muslim bunul xajjaaji alqushayriyu annaysaabuuriyu raxmatullahi aley waaye it gisoon nañu li nga xam ne moom la al moom la al imaam ibni isxaaq raxmatullahi aleyhi daldi woon solo ba léegi ci xutba bi waaye waxoon nañ la ne al imaamu buni isxaaq daldiwul préciser wul kañ la amoon te waxoon nañ la di gën li mu gën niru mooy xutba bi nga xamante ni nii moo am suba moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di def yawman nahr muy bésu tabaski muy bés bi nga xam ne ci lañuy loje ca ci lañuy rendee xar yi muy ca Mina xutba boobu lay gën a waaye a ginnaaw lii nii mooy xadiis Seydina Jaabir bi radiyallahu taala anhu wa am na masala yu muy soulever am na masala yoo xam ne moom lay soulever moom lay feeñal moom lay génne moom lay yëkkati mooy bu ñu ko continuer ndax gisoon nañ ne ci saxi imaam muslim gisoon nañ li nga xam ne mooy xutba bi muy diskuur bi sermon bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi def ba jeexal ko waaye waxoon nañ la ne xadiis bi yemul foofu <coughs> xadiis bi yemul foofu dañu continuer li am après te gisoon nañ ne tàmbaliwul ci discours bi mooy li ci tegu am na masala yu ñuy indil parce que Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anhu comme ni al imaam Muslim waxoon mu ne xaddatanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Isxaaq ibn Ibrahim jamii'an an xaatimin mu ne qaala abu bakr xaddatanaa xaatim bn ismaaciila almadaniyu an jaafar bn muhammadin an abiihi annahu qaala daxalnaa calaa jaabir bn abdillah alimaamu muslim dane woon xaddatanaa abu bakr bn abi sheyba mu ne woon nettali nañu suñu sëriñ di abu bakr di doomi abi sheyba wa isxaaq bn ibrahim ak isxaaq bn ibrahim alxandaliyu di isxaaq bn rahawiya raxmatullahi anil jamii jamii'an mbooleem seen ñoom ñaar an xaatimin ñu jële ci xaatim mu ne qaala abu bakr mu ne qaala abu bakr ibn qaala abu bakr ibn abi shayba mooy sëriñam bu njëkk bi moom moo wax wax yii muy wax waaw qaala abu bakr xaddatanaa xaatim ibn ismaayila almadani mu ne moom moo ne nettali nañu xaatim di doomu ismaayil ko joowoon medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam an jaafar ibn muhammadin mu jële ci seydinaa jaafar di doomi muhammad di jaafaru saadiq radiyallahu anhu an abiihi mu jële ci baayam di seydinaa muhammadul baaqir ibn ali ibn ali ibn abi taalib radiyallahu taala an aljamii moom mu ne daxalnaa ala jaabir ibn abdillah dugg nañ nekk délégation ñëw ci seydina jaabir di doomi abdillah ah <coughs> ci lañ gise woon xutba boobu euh, moom dane bi mu xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam seydinaa jaabir bi mu continuer wax xutba bi ñetti euh, wax xutba bi ba wax allahumma ashhad allahumma ashhad allahumma ashhad mooy bi mu tàmbalee inna dimaakum wa amwaalakum aleykum xaraam ka xurmati yawmikum haadaa fi shahrikum haadaa fi baladikum haadaa mooy xutba boobu bi mu paree dafa laaj saxaaba mi radiyallahu taala anhu hal ballat est-ce que jotale naa ñu ne ko qad ballagta wa addayt wa nasaxt dëgg-dëgg yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa xad dëgg-dëgg ballaxte jotale nga wa addayta te jooxe nga wa nasaxta te laayi biire nga mu yëkkati baaraamam ci asamaan si di leen ko joxoñ di ko yëngal di leen ko joxoñ di joxoñ ci asamaan si naan allahumma shahid buur yàlla seedeel allahumma ashhad buur yàlla seedeel allahumma ashhad buur yàlla seedeel ginnaaw loolu liñ doon wax ne day indi masala li ci tegu seydinaa jaabir dane thumma adhana thumma aqaama fa salla adh-dhuhr thumma aqaama fa salla al-'asr walam yusalli baynahuma shay'a mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu pare ci discours am bii ci batnu urana fii yawmi arafa ci bésub arafa ci neuvième neuvième jour bi juróom-ñeenteelu fan bi ci weeru tabaski bi mu ne ginnaaw gi aqaama fala taxaw fa salla al asra mooy ñu taxawal non summa aqaama fa salla zuhra mooy ñu def mooy ñu noddu fa salla zuhra summa addana walla dama sotalo summa addana mooy mu digal seydina bilaal comme niñ koy gisee raxmatullaahi alayhi wa radiya anhu mu daldi noddu summa ba ba pare daldi taxaw mooy mu mu mu mu julli tisbaar ba pare summa ginnaaw gi aqaama fa salla al mu daldi moom seydna Bilaal daldi noddaat non daldi iqaamaat noddaatul iqaamaat fa salla al mu daldi julli asr muy tàkkusaan mooy da leen a boole te dama ko wàññi walam yusalli baynahuma shay'a te julliwul diggante tisbaar ak tàkkusaan defu ci benn naafila loolu dinañu ci ñëw loolu mooy suite bi waaye dafa am nuñ digge woon ci jataa bi weesu boo ngeen ko fàttale ko euh, mooy ne al imaamu ibnu Isaaq raxmatullaahi alayhi bi ñu lay wax naan la nettaleem bi mu nettali ci xutba bi qad rawaahu bila sanad daf ko solo ci loo xam ne amul càllale waaye ginnaaw ga moom al imaam ibn Isxaaq nettali na la ab nettali na ab nettali boo xamante ne nii day wax ne foofu yonent bi aleyhi salaatu salaam daal dinay xutba arafa mais arafa bii mooy fi mu jëm après mooy duy jullee nii ba pare Seydina Jaabir dinañ wax ne mu dem hatta atal mawqifa ba mu ñëw fa nga xam ne fa lañuy taxaw foofu nag la dugge biir arafa mooy tisbaar ak tàkkusaan mi mu leen di boole di leen julli ma lam yazal wa huwa bi fa la xutbaa ba mu paree la julli dajale tisbaar ak tàkkusaan waaye bi mu demee Arafat comme que dañ doon wax ci xutba yi comme ça euh, ñu wax ko benn yoon dëgg la mënoon nañu bàyyi ba continuer ko fii ñu nekk ba ñu ba dim nekkee mawqifu taxaw Arafat après ñu daldi ñu daldi ñu daldi Euh, gis li nga xam ne moom la imaam ibn Isaaq wax ne yonent mi alayhi salaatu salaam xutba na fa waaye comme que dañu ne woon ci xutba yi moo taxoon te ñun ci neuvième jour bi soriwuñu Arafat ñu waxaale ko benn yoon bu ko defee après ca mawqif ba du ñu ñëwaat ci loolu bu àggee fi nga xam ne mooy ci Arafat euh, te waxoon nañ la tamit dinañ gisaale tarjama saxaaba bi nga xam ne moom al imaam ibnu isxaaq raxmatullaahi alayhi al imaam ibnu isxaaq raxmatullaahi alayhi moom la wax ne moo nettali nettali te tamit waxoon nañ la waaw kay parce que al imaam ibnu al imaam al xaafiz ibnu xajar raxmatullaahi alayhi ci fatxul ci ci ci bon Euh, euh, euh, bulughul maram dafa soloo même xadiis bi daf ko indi bokk daf ko indi laa bëgg a wax ci bulughul maram après <clears throat> mu wax ñi ko soloo mu ne al imaamu ahmad soloo na ko al imaam at-tirmidhi wa saxaaxa te na ko muy wa an am ci baabu izalati najasati wa bayaaniha wa an amr ibn xaarijata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaal xatabana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi minan wa huwa ala raahilatihi wa lu'aabuha yasiilu ala katifayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam xutba na leen fekk mu ngi woon Mina Euh, tiflitu wala baafu géléem gi li mu waroon yonent bi alei satu salaam yéegoon moom mu nekk Seydina Amr ibn Xaarija nee na ci suufu géléem gi laa ne woon walu aabuhaa te li nga xamante ne mooy baafu géléem gi mooy bu bu mooy bu mooy bu bu yëy di ruminer ah, liy génn noonu di fuur ak euh, équivalent genre yuut ñu ngi wadd ah ci sama mbagg yi ah, loolu xam nga dañ ne woon dinañ on va léegi mooy dañuy xool parce que imaam ni sax xaris bi mu indi waxul bi Mina de dane Arafat la waaye balaa loolu mooy dañoo waroon a gis a ki nga xam ne mooy saxaaba boobu mooy Seydina Amr ibn Xaarija ah. Amr ibn Kharija waaye eh, eh, pardon comme que dañoo newoon ci imaam Ibn Ishaq moo eh, parce que dama ko fàtte woon dama ko naroon fàtte ngeen jéggal ma ah comme que discours bi mujjee gis mooy bi version imaam Ibn Ishaq imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi dafa ne dafa ne dafa ne comme ni mu ko waxee ci fi nga xamante ne mooy boo demee ci siiratu Ibn Hisham mu ne qaala Ibn Ishaq bi mu waxee discours bi ba pare bi mu waxee discours bi ba pare bi mu waxee discours bi ba pare dane wa haddathani Yahya ibn Abbad ibn Abdillah ibn Zubayr an abihi Abbad annahu qaala kaana rajulu alladi yasruxu fi nnaasi bi qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa bi Arafa rabi'a ibn umayya ibn xalaf yaquulu lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qul yaa ayyuha nnaas inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul hal tadruuna ayu shahrin haadha fa yaquulu lahum fa yaquuluuna ash-shahr al-haraam fa yaquulu qul lahum inna allaha qad harrama alaykum dimaa'akum wa amwaalakum ilaa an talqaw rabbakum ka xurmati shahrikum haadaa summa yaquul qul yaa ayyuha nnaas inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul. <clears throat> al-imaam ibn Isxaaq uh, raxmatullaahi alayhi <clears throat> dane wa haddathanii wa haddathanii te nettali na ma te nettali na ma ki nga xamante ne nii mooy Yaxya ibn Abbaad di Yaxya di doomi Abbaad ibn Abdillah ibn Zubayr Yaxya di doomi Abbaad Abbaad di doomi Abdallah ibn Zubayr <clears throat> an abiihi mu jële ci baayam muy Abbaad an abihi Abbaad annahu qaal mooy dangay gis nga affaire bi jokkaloowul waaw moo la al imaam al Haythami mu ne mu ne mbir mi mu ne mursal kama tara wa rijaaluhu thiqaat mu ne lii mursal la parce que Abbaad fekkewul fekkewul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw moom doomu abdallah ibn zubayr la waaw euh, euh, euh, abdallah ibn zubayr frère am rek muy Urwa rek fekkewul yonent bi alayhi salaatu salaam kon doomu abdallah ibn zubayr nga xam ne bi moom bi yonent bi alayhi salaatu salaam di ñëw Medina di gàddaay si ci la juddu ah ba mu gàddaay see ci la juddu moom kon kooku kon jamono ji moo Abdallah ibn Zubayr mi maamu ki nga xam ne muy bàyyi Abbad moom dix la amoon moo tax mursal la ah, al imaam al Hakim daal dina koy solo na ko noonu al imaam ibn Khuzayma ah. <coughs> waaye ah, mooy. te lii lii nii lii nii day eh, day wone sax que ne imaam Ibn Isxaaq eh, mooy xutbaam bi mu indi amaanaay bésub Arafa bi la ci jublu parce que da koo indi ba pare mu wax xadiis bi mu ne wa haddathanii nettali nañu Yahyaa ibn Abbaad contrairement li ñu nga ne woon li ñu ne woon c'est possible mooy ihtimaal la woon parce que li taxoon ñu waxoon lool mooy li ëpp ci lu bari ci xadiis boobu noonu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam xutba bi mooy wax nañ ne da koo répété waat bésu yawmu nahri bésu tabaski bi mais tàllale imaam ibn Isaaq bi wérul waaye daal lii mu indi day nootal këne sax contrairement li nga xam ne moom lañuy waxoon ne loolu lay niru mooy ne day niru ne Arafa moom discours Arafat bi la la la wax ne moom la yonent mi alei satu lool kese leen di parce que indiwul ñaari xutba benn kese leen di boo demee ci siiratu Ibn Hisham mu ne kon wa haddathani te nettali na ma man imaam Ibn Isaaq ibnu Abbad di di doomi Abbad ibnu Abdillah ibnu Zubayr di doomi Abdillah ibnu Zubayr an abiihi mu jële ci baayam di abbaad annahu qaala nee na kaana rajulu alladi yasruxu fi nnaasi bi qawli rasulillah mu ne nag mooy dane euh, euh, ka nga xamante ne nii ka nga xamante ne ni ka nga xamante ne nii waa nga xam ne moo doon wax ca kaw mooy di jottalil yonent bi aleyhi salaam wa bi arafa fekk mu nga arafa mooy di def xutbaam bii mu tudd ba pare kon moom kon kon loolu leer na voilà que ne euh, en cas loolu mooy li gën a niru que ne la mooy bésu arafaat bi kon la ne loolu mooy xutba boobu hein même bu dee yu bari ci lim tuddoon waxoon nañ nañ ko gis yawmu nahr insha allah bi ahadith fii ahadith yoo xam ne saxiixa mu ne ka doon jottali yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ko wax ca kaw bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxee mu jottalil ko fekk mu nga Arafa mooy Rabia ibn Umayya ibn mooy Rabia ibn Umayya ibn Xalaf ibn Wahb ibn Hudaafa ibn Jumah al-Qurashiyu axu Safwaana ibn Umayya mu ne Rabia la ka ko doon jottalil moo doon Rabia di doomi umayya umayya di doomi xalaf kooku mooy umayyatum na xalaf kàccoor bu mag bañ gisoon ka naa bilaal ne woon a ah, kii du umayyatum na xalaf ca yawmu badr wallahi laa najawtu in najaa bu rëccee rek mooy man du ma rëcc man mi nga xamante ne nii man mi nga xamante ne nii maay bilaal ibn <coughs> muy Umayya ibn Xalaf bokkoon ci ashad durran min al aada ñi gënoon tar lor doon teg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom mi di Umayya ibn Xalaf te moomoon Bilaal Seydina Bilaal doon ko teg min shatta anwaa'i wa al aada di ko mbugal mbugal yu tar li annahu aslam dafa tuuboon dugg ci lislaam bu ko doon mbugal muy Umayya moom mu ne nag doomam ju naan Rabi'a moom mooy ki nga xam ne moo doon jottali yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog bi muy def discours am bii ndax comme que nit ñi bari wax lañ la xamul ñu tollu kenn xamul nan lañ tollu ci bariwaay kenn xamul ana naka lañ toll nit ñi keroog ci bariwaay waaw moo tax kon eh, dangay gis ne kon bu naree bu dee yonent bi salaam day wax gis nga Seydina Jaabir la mu waxoon ne damaa taxaw ci xadiis imaam Muslim bi ñu tuddoon sànq ci sa naa eh, Seydina Jaabir ba mu ne bañ ne dal Xulayfa yonent bi aleyhi salaatu wa salaam yéeg ci kaw géléemam wa ahalla bi tawxiid nee na ma xool sama kanam maddal basar fi sama vue sama gis yem mais mu fees dell fa sama gis yem lépp di nit ma xool sama ginnaaw mu mel noonu ma xool sama ndejoor sama càmmoñ mu mel noonu ma xool sama càmmoñ mu mel sama gannaaw mu mel noonu fépp fees dell te loolu waxoon nañ la ñooy ñi jóge woon Medina ak ña jege woon foofu mais ci yoon wi rek ña rejoindre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci waa waa Banu Sulaym ñoom waa Ghatafaan waa Taayif ak ñeneen ak ñeneen loolu wa min ahli Najd ak ba mu ñëwee Makka waa Makka ci boppam <laughs> ay jullit lañu waaw booy Quraysh ñoom ci seen bopp mbooloo mu takku muñ doon moo tax mënuñ leen woona manuñ leen woon a xamuñ exactement ñaata lan allahu taala alam bi adadihim buur yàlla subhaanahu wa taala mooy ki xam dëgg dëgg ñaata la léegi mooy imagineel ñu tol noonu ñu baree noonu ngay ngay xutba seen biir mooy di nga soxla kuy jottali waaw <laughs> waaw loolu même bu dee xadiis bi mursal la euh, al imaam ibnu xuzayma ah, ak al imaam al xaakim dañ koo soloo ci beneen wàll boo xam ne mu jaar ci imaam ibn isxaaq mu ne abi najiix an ataa an ibn abbaas radiyallahu anhuma qaal amara nabiyu sallallahu alayhi wasallam rabiata ah xalaf moo tax loolu loolu mooy càllale bi wér dëgg-dëgg bii nii wér na rijaalun thiqat waaye dafa am dafa am inqitaa <coughs> dafa am rupture bu imaam ibn Sa'd biñ la waxoon Yahya ibn Abbad ibn Abdullah ibn Zubayr an abihi Abbad mu nettali parce que mursal la waaye al imaam al Hakim ak al imaam ibn Khuzayma ñoom soloon nañ ko ci yoon boo xam ne ci imaam ibn la jaar ba léegi mu jële ko ci ibn abi najih an ata mu jële ci ata ibn abi an ibni abbasin mu jële ko ci mawlana ibnu abbas radiyallahu anil jamii mu ne amara nabiyu yonent bi alayhi salaatu salaam moo digal rabia moo digal rabia ibn umaya ibn xalaf ngir mu jottaleel ko discours am bii waaw imaam ibn Isaaq mu ne nii la yonent bi alayhi salaatu salaam noonu doon wax rabia ne ko ah yaquulu lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qul yaa ayyuhannaas da wax day wax ne aywa léegi maa ngi tàmbali bu ma waxee yow Rabi'a dangay damay wax noppi yow nga wax li ma wax nga répété wax ko ca kaw te loolu it ah mu ne lii la ko wax qul waxal yaa ayyuhannaas mooy la xutba imaam Ibn ba commencé woon dane woon ayyuha nnaas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqaakum ba'da 'aami hadha bi hadha al-mawqifi abadan ah loolu mu ne kon da ko doon wax ne ko waxal muy wax bu yonent bi alayhi salaatu salaam ñëwee ba fi mu naan hal tadruuna ay shahrin hada est xam ngeen lii nii ban weer la ah fa yaquulu umayya wax lahum fa ya ah wax leen loolu ñoom nit ñi ne ash-shahrul haram ah loolu dinañ gis côté boobu bu ñëwee ci yawmun nahri parce que dinañ gis riwaaye saxaaba yi nga xam ne ñoo ko nettali que ne dañ doon wax na yeneen mi alayhi salaatu salaam bu leen laajoon dañ naan allahu wa rasuluhu a'lam waaye li ñëw fii nii ci xadis bii nii bu bu bii nii ñëw na ci xadis boo xam ne bu wér la bu Mawlaana Ibn Abbaas feneen boo xam ne dinañ ci dinañ ci ñëw mooy bii nii sax bii la ah mu ne ñu la mu laaj leen ban weer gi nit ñi ne ash-shahrul lii de mooy mooy weer wi nga xam ne wi ñu wormaal wi la fa yaquulu qul lahum yonent salaam ne rabia waxal inna allaha qad harrama aleykum dimaakum wa amwaalakum ah ila an talqaw rabbakum mu ne ko waxal mooy loolu ba ni xadiis bi jeexe ah mu ne kon lii lan la yoon mu ne kon yonent bi alayhi salaatu dafa amoon ñu ko doon ku ko doon jottalil en tout cas lee euh, am na ku ko doon jottalil muy Rabia te loolu wér na ci Mawlaana Ibn Abbaas comme niñ la waxee inda Ibn Xuzaymata ak ki nga xam ne mooy alxaakim an-Naysaabuuri bi sanadin saxiix léegi. Euh, loolu xam nga kon dañ ciy gise possibilité wu jawaazu itixaadul mustamli li boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di du def doon def bi nga xam ne ci lañuy jàngale xadiis yonent bi aleyhi salaatu salaam nga gis ni doon ut koo xamat koo xamante ne nii koo xamante ne nii mooy jottali mooy almustamli waaw mooy bu waxee comme que nit ñi dañ doon bari sëriñ bi day toog di jàngale xadiis hein nit ñi dañuy bari bu sëriñ bi waxee lii am ku jottali pour mbooloo mi daal di koy dégg waaye day taxaw foo xam ne day sori sëriñ bi mooy moom doonu ñoon mel comme ñun tey li ñuy def mooy li ngay gis ci ñun ni ñu koy doxale moom ñoom doonuñu woon doxale noonu mooy ñun des fois daanaka dangay gis koo xam ne day jottali ab sëriñ mais waxu sëriñ bi sax moo gën a leer waxam moo wala voix wu sëriñ bi moo gën a porter waxam waaw bu dee jot nañ koo dégg mooy jarul jottali parce que njariñal jottali ja dootu fa am mooy la même bu am ci julli tamit waaw allahu akbar bu dee xam nga nit ki day jottali bu imaam bi waxee allahu akbar mooy ñépp na allahu akbar mais dañ koy wax loo xam ne pour seen bopp ku nekk ne allahu akbar waaye bu dee ne nit ñi dañoo bari te yoruñ mukabbiru sawt mooy li nga xam ne ay haut-parleur mooy mooy ay haut nit ki bu boobaa mooy am na ñoo xam ne tam du ñu dégg affaire bi bu boobaa dañuy yoonal am koo xam ne mooy jottali waaw te kooku mooy ne dañoo soxla mu xaw a sori bu dee dañoo soxla mu xaw a sori te day dégg li kii di wax sëriñ bi wax wala imaam bi wax lu leer nga xam ne parce que bu dee daf koo jege te imaam bi daanaka ñoom ñaara euh, imaam bi gën koo foor baat moom bu daanaka bu imaam ne allahu akbar am na ñu ko dul dégg moom muy jottali ne allahu akbar te te moom imaam bee ko gën a foor le mooy ana njariñ li moo tax moom day nekk foo xamante ne nii. dina dégg imaam bi mais moom bu waxee dina tax ñeneen ñu gën sori man koo dégg waaw moo tax wala mu nekk sax ci wetam wala mu nekk ci wetam waaye comme que sëriñ bi li muy wax moom moo gën waa ji moo gën wax ci kaw bu sëriñ bi waxee bu dégloo ba sëriñ bi wax moom mu wax ca kaw bu ko defee ñépp dégg waaw léegi nag loolu boo amee ay ay haut mooy ne loolu mën naa mën naa mën naa dàqu waaw parce que li taxoon ñu yoonal ko moo doon ngir nit ñi ngir ñi jote ci wax ji mu dee am nga haut-parleur am micro boo xam ne booy wax nit ñi dégg la mooy loolu dootu ko jar ah mooy dañ ciy gis kon que ne loolu euh, boroom xam-xam yi doon def loolu sunna la mooy yonent bi alayhi salaam te gisoon nañu ci Xaybar Ah, lamma kaana yawmu xaybara amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aba talhata fa naada anna allaha wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam yanhayaanikum an luhumi al-humur al-ahliya fa innaha rijs ah, keroog xaybar yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa digal seydna abu talha al-ansaari bàyyi jiit la seydna anas mu yëgle ci biir nit ñi ne anna allah ka buur yàlla wa rasulahu ak ndawam di yanhayaanikum ñu ngi leen di tere ñu ngi leen di tere an lu xumen xumur al ahliya ci yàppu mbaam sëf mooy da koo yëgal mu wax ci kaw gis nañ Xunayn ne dafa waxoon seydna al abbas mu wax ca kaw yàllal ansaar yàllal ansaar ba ba dérut ba naree commencé ba ñit ñi wanee gannaaw hein mu ngi noonu <clears throat> kon waaye mustamli boobu mooy kook di kook nga xam ne mooy jottali foog mu nekk koo xam ne euh, bu déggee du du koo xam ne bu déggee sàmba daal di nettali ibra wala koo du nekk koo xam ne moom bu bu sëriñ bi nee sàmba moom ibra lay dégg waaw buy nettali nettali <coughs> ma demba bu sëriñ bi nee ibra moom bu sëriñ bi ne Ibra moom Ismaayil la la tudd la la dégg buy nettali ne Isaa kooku moom du baax waaw <laughs> waaw kooku moom du baax mooy day nekk koo xam ne tamit ku wóor la nga xam ne ku mën a takk te tamit baatam kawe waaw nga xam ne bu waxee mbir ma dina mën a àgg kon lu yonent bi aleyhi salaatu salaam bon si imaam nisa dafa ne loolu moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam utoon koo xam ne muy Rabia Rabia mii nag Rabi'a mi ibnu Umayya muy euh, euh, frère Safwan ibnu Umayya Seydina Safwan radiyallahu anhu euh, Safwan yéen a ngi fàttaliku Seydina Safwan ibnu Umayya ibnu Xalaf ci côté Fathu Makka lañ ko doon gis lu gën a bari bi muy tuub ah ibnu Umayya ah mo kii nii frère la woon kii nii frère la woon waaye moom eh, ki nga xam ne mooy eh, Rabi'a mii nag xam nga lii mooy kon gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba koy digal moom Fathu Makka la tuub fatxu Makka bi ñu ubbee Makka ci huitième année bi ci la tuub moom Seydina moom mii di Rabi'a ibn Umayya waaye nag waaye waaye deewul ci ngëm yàlla waaw mooy ne moom dafa mujj tubbi loolu moo tax euh, ci boroom xam-xam yi euh, rahmatullah alayhi Eh, boo demee ci al isaaba bu al imaam al xaafiz ibnu xajar <coughs> raxmatullah alayhi eh, mu ngi naan mu ngi naan moom moom eh, Rabi'a mi ndax defal na ko tarjama ah bi mu waxee ne tuub na yawmul fatxi te fekke woon na xajjatul wadaa mu ne te jële nañ ci moom xadiis yoo xamante ne yu mu yu mu jële ci yonent bi salaam la mu ne lool moo tax mu tudd mu boole ko ci saxaaba yi man lam yum'in an-nadara fi amri minhumul baghawi wa asxaabu ibn shaahin wa ibn sakan wal baawardi wa tabaraani wa tabi'ahum ibn mandah wa abu nu'aym waaw Euh, mu ne lii nag le fait que jëlee na ci yonent bi que am na ci beneen yoon boo xam ne mu jaar ci imaam Ibn ba léegi Rabi'a dane amarani rasulullahi sallallahu alayhi wa an aqifa tahta sadri rahilati wa huwa waaqifun bil mawqifi bi arafa waaw mu ne yonent bi aleyhi salaam moo ma digal ma taxaw fi nga xamante ne nii mu ne yonent bi aleyhi salaam moo ma digal keroog ko arafaat ma taxaw ngir jottalil ko loolu rek lay wax léegi mu ne imaam al mu ne yu mel nii yëpp dafa wane ne te gis nañ xadiis bu wér bi ci imaam Ibn Abbas kenn yonent bi aleyhi moo ko diggalal mu koy jottali mu ne looloo tax nag ñi nga xamante ne nii euh, seetantaluñ ay mbiram walla ñu ñu ñu sewal seen seenu seetlu ci dunduk Rabi'a mii nii ñu boole ko ci ci ci ci saxaaba yi radiyallahu anhu ndax haddu saxaabi musliman laaqi rasul wa in bila riwayatin anhu wa tul ah ndax li ñuy sa eh, saxaaba mooy koo xamante ni dafa dajeeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gëm ko même bu dee ne jëlewul ci moom ah wa in bila riwayatin anhu watul même bu dee nekk ak moom bu yàgg ñoom côté boobu lañ kii comme que lii daal wane nañ ne moom kon doon na jottal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon ñu boole ko mu ne looloo tax mu boole ko ci di ñuy lim saxaaba yi ku mel ni al imaam al Baghawi mu boole ko ci na ko noon mu ne mbokkam yi comme ibn Shahin ak ibn Sakan ak al Bawardi ak imaam at Tabarani mu ne tamit imaam ibn Mandah topp leen ci naka noon imaam Abu Nu'aym al Asbahaniyu ñii ñépp dañ ko boole ci saxaaba yi waaye imaam al Hafiz dane man lam yumaini nazara fi amri ñii nii dese nañoo seet gina sewal seen bët xoolaat seen bët càmbaraat mbiru Rabia parce que Rabia euh, en fait dafa génn àddina ci dafa tubbi voilà moo tax wa shartuhu mawtu ala diini walaw taxallala riddata waaw mooy xaddu saxaabi mooy nga gëm yonent bi aleyhi koo xam ne daje moom gëm ko waaye condition bi mooy nga dee ci ngëm yàlla sinon boo deewee boo deewul ci ngëm yàlla mooy nga dee ci kéefër mais lu lay jariñal du la jariñ dara waaw wala na illa wa antum muslimun yow bu dee a jooj deewoo ci mooy c'est foutu yow la nga amoon yàqu na lépp yàqu na waaw moom nag looloo ko dal wal iyaazu billah wal iyaazu billah ah moo tax euh, parce que dañ ne dafa mujjoon tubbi dem nekkum nasaraan voilà am na sax ñuy nettali comme li imaam alxaafiz wax ne euh, dafa dafa dafa géntoon benn gént ñëw wax ko seydna abu bakar radiyallahu anhu ne ko man daal damaa gént mu ne seydna abu bakar bim ne xalifa Rabi'a ne ko ah man yaa Abaa Bakr man di damaa gént loo xam ne man daal damaa nekk ci suuf soo xam ne suuf su naat la waaw bari ñax vert naat ma génn ca suuf soosu di dem dem ci suuf soo xam ne mais dara amu fa mu nga xonq cur ñax mu wow koŋ lëndëm këris dara new fa tellement dara lu lu lu lu vert new fa dara lu ñor naw waaw mu ne ko man it ta ta man gis naa la ci gént bi yow Abu Bakar radiyallahu anhu maa ngi la gis yow nag hein hein ci benn euh, lalu lalu Abul Hashr benn nit la woon maa ngi la gis foofale yow moom ñu la ñu ngi la euh, kii euh, mooy dañ laa boole mooy ñu takk la foo xam ne fu dëgër nga nekk fa nga nekk ca lal boo bële yow moom doo jógewoo foofu waaw ci ay ci ay feer waaw nga nekk foo fële koo xam ne dañoo yeewu loxo yi boole ko kii tànki euh, ak doq gi nga nekk noonu mais yow bougé woo fa nga nekk nee na Seydina Abubakar ne ko bu dee de sa lii nga nettali bu dee dëgg la mooy ne kon yow di da ngay génn ci ngëm yàlla minal imaani ilal kufr aa rawi lii nga ma wax de bu dee nii la demee mooy kon yow da ngay génn ci gëm yàlla dem ci kéefër mu ne ko kantaa man liñ ma gis noonu ñu daal di may ma ñu ñu boole ma takk ma ci lenn ah, ma nekk ca lalu Abu Hashr boobale mu ne loolu leen mooy sama diine gi ma nekk waaw mooy ne noonu laa ci nekke jàppe ko noonu mel ni ku ñu takk ni mu ni mu naan teg ci fenn dëkk nga xam ne du mën a bouger sama diine noon laa ko téye noonu laa ci mel ba ni nga xamante ne noonu laa fay nekke ba bés bi nga xam ne dañuy pang nit ñi léegi nag ci jamonoy Seydina Omar radiyallahu anhu dafa mujjoon newoon koo xam ne <coughs> buur <coughs> ci sàngara si la doon ne ba ni mujjee après mu di daw hmm? dem Sham ca mbokki Qaysar ya daldi mujj nekk ne moom léegi chrétien la après génn àddina loolu moo tax moom mii hmm, duñu ko boole ci mooy du saxaabi waaw du saxaabi loolu moo tax imaam alxaafis di wax noonu ah te loolu ki nga xam ne mooy al imaam Abdurrazzaq daal dina koy solo ci càllale bi nga xam ne an Ma'mar an Zuhri an Zuraarat ibn Mus'ab ibn Abdirrahman ibn Awf ah an al-Miswar ibn Maxrama an Abdirrahman ibn Awf ah mais loolu euh, euh, ci non ci Zuhri euh, kii Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib imaam az-Zuhri jële ko ci Seydina Sa'id ibn al-Musayyib walla mooy Abdurrazzaq an Ma'mar an az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib mu ne Seydina Omar dafa garraba Rabi'a ibn Umayya ibn Xalaf fil xamr ila Xaybara comme que da doon da doon naan lu bari Seydina Omar bu nee da koo kii exilé waaw fan xaybar ba mu demee xaybar nag fa laxiqa bi hiraqla fatanassara mu dem dajeek hiraqla mooy mu dem foofale te te hiraqla mooy ak a bëggoon dajeek ñu mel nii comme que noonu lislaam la te gis nañ ci ghazwatu Tabuk ak yooyu hein même bu dee ne xam na ne yonent bi aleyhi salaatu salaam xaq buur yàllaa ko yónni waaye ah ngir ngir nguur moo ko moo moo tax duggul ci lislaam moom Hiraql di Héraclius ah léegi mu dem foofale fatanassara mu dajeek Hiraql dem Sham fatanassara mu di nekk chrétien mu ne fa qaala Omar Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ne Seydina Omar ne laa ugarribu ba'dahu ahadan abada à partir de tey moom dootuma exiler kenn kenn du kenn kuy def bàkkaar bu rëy ba euh, ma koy ma koy ma koy génn ci réewum jullit mi di ko yóbbu feneen parce que kee moom nekk na chrétien léegi mooy tanasara te loolu al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi sonoo na ko ci as-sunanul kubra lii lépp al imaam al-Haafiz dina ko ci al-Isaaba ah ci yoonu Mu'tamir ibn Sulaymaan an Abdirrazaaq an az-Zuhri non an Abdirrazaaq an Ma'mar an az-Zuhri an an Sa'iid ibn al-Musayyib Seydina Omar ne mukk man dootuma exiler ci kenn ah. c'est fini dootuma exilé ti kenn parce que kii mu exilé moom tanasara nekk na ab chrétien léegi nekk na ab chrétien léegi hein kon lii moo moo tax moom du saxaaba waaw rabia wal iyaadu billah di ñaan buur yàlla nag mu daal dañuy saxal ci ngëm yàlla waaw ñu daal di ñuy te gisoon nañ ibn xatal ibn xatal ma nga xam ne bokkoon na sax ci ñi nga xam ne dañ doon bindal yonent bi alayhi salaatu salaam wahyu après mu daal di dem Makka mooy avant fatxu Makka tubbi dem naan waa Makka moom moo doon wax yonent bi alayhi salaatu salaam li muy bind moo tax waa Makka xam nañ ni kii waxul dëgg parce que moom ba yonent bi alayhi salaatu salaam di wax liy gëmagul nan la bëgg wax ne moom mais comme que boo nee yéefér rek wala même boo nekkee julli sax te te objectif te mooy yow dëgg doo xool dëgg lu yenu maanaa lu yenuwul maanaa lu ñëw rek nga ne luy xaw a jàppale sa cause nga yëkkati ñu kii ko ba moo tax keroog bi ñuy fat ko Makka biñ ne ko ibnu xatal mu'allaqun bi astaaril Kaaba dane iqtuluhu xam nga dañ la bu ngeen faat kenn ci ba euh, foofu mais bañ ne ko ibn xatal moom moom mu nga daw na ca kaaba ga lax kii lëmasoo mbalaanu kaaba gi ngir ndax da moom man daxaluhu kaana aminan yonent ma lay saab saab ne kooku moom uxtuluhu faat leen ñu daal di koy faat moom ibn xatal ah rabi'a mi rabi'a mi noonu la mujje moom dafa mujj tanassara wal iyaadu billah wal iyaadu billah <coughs> moo tax lii nii amaana xam nga Seydina Umar radiyallahu anhu xam nga yonent bi alayhi salaatu wa salaam li nga xam ne moom la tegoon ci pen ki njaaloo hmm? mooy dañ la doon dóor mi ata jalda wa tahribu sa wa tahribu wa dañ la doon dóor li nga xam ne mooy dañ la doon dóor dañ la doon dóor euh, li nga xam ne mooy téeméeri yar exilé le pendant un waaw dañ la doon dóori yar téeméer exilé la li nga xam ne mooy un an mooy lool mooy ki nga xam ne sangawul mooy nekkul koo xam ne dafa masoon a marié mais ku dee ko masoon a marié xam nga niñ koy def moom dañ koy dóori xeer ba mu faatu bu njaaloobe loolu moo doon àtte bi Seydina Omar radiyallahu anhu moom bi mu nee xalifa dane moom après après dafa ne moom taxrib boobu noonu non waaw mooy yii loolu nañ ko te dañ koy teggi ci pen bi sinon mooy moom du ñàkk ne expérience bii bii nii nga xam ne bu wér bii Seydina Sa'id ibn Musayyib di nettali ci rabiam yi amaana loolu mooy li nga xam ne moo ko poussé ci mu ne loolu kon nañu xoolaat lu mel noonu waaw parce que jamono yonent bi yi salaatu salaam bi instauré loolu mooy ne affaire bi dafa nekkoon loo xam ne jullit ñi dañoo bari woon ay noon ci àddina bi waaw <clears throat> te buñ la fa jëlee nga nekk jullit nga def lu tax ñu génn la fa yóbbu la feneen mais mën naa tax vraiment loolu mën naa indi man na waaj gën xalaataat ci ci ci bàkkaar bu réy bu garaaw bi mu def ak manque bi nga xam ne moom la ko manque nekk ci biir mbokk jullitam yi li mu koy manqué waaw mais bi l'islam bi lawee nii ba law law hein pourtant fi mu ko yóbbu Xaybar dëgg la juif yaa fa ne moo tax yóbbu ko foo xam ne fu sori la noonu waaye dafa mujj dem Sham ca Hiraql mujj dal daldi tanasara mu daldi nekk yéeféer Seydina Omar radiyallahu anhu tahribu am boobu da koo mujjoon ne nañ ko bàyyi parce que loolu mooy li xam ba léegi mooy taxayurul ahkam bi taxayuril zamani wal makan li nga xamante ni mooy wuute gi nga xam ne changement bi nga xam ne moom la attey di change sono jour yi sono époque yi sono époque yi ak sono bërëb yi parce que lan mooy euh, euh, euh, imagine léegi bu doon loolu lañuy doxal kon de bari na ñoo xam ne dañuy njaaloo ngir quitter le Sénégal waaw mooy ne imaginer le bu doon ne Sénégal réewum charia la wala Arabie saoudite ñu ne Arabie saoudite léegi gis nga fii ku fi njaaloo noo seulement dinañ la dóor téeméeri te te fekk yow nga nekk jeune boo xam ne ma soo marié dinañ la dóor téeméeri yar bu ñu paree utal la visa ila New York génne la dëkk bi nga dem New York wala ila Paris yóbbu la Paris wala ilaa Las Palmas mais loolu bari na léegi ci jeunesse jullit ñi ñoo xam ne mais Occident daf leen a fasciné jàpp nañ ne mooy modèle tawa waxuma la jeunesse rek mais loolu jeunesse bi damaa wax jeunesse bi mais loolu mooy dirigeant yi yu bari ci réew jullit ñi jàpp nañ ne modèle bi gën jub wal iyaazu billah en tout cas mooy li ñuy wane neew ma loolu lañ gëm de mais daal li ñuy wane moom ñu koy gis mooy daanaka mooy modèle ultime ja bari na réew moo tax suñu façon réew yi maçon du ñu doxal charia ndax jàpp nañ ne li tubaab yi doxal waa Occident looboo baax la démocratie te tamit mooy suñu réew yi ni mel économiquement ak tamit même bu dee ñenn ñi seen économie baax na comme ay Saoudite ak yooyu mais da ngay gis ñu bari yenn jeunes yoo xam ne li ñu li leen tànte mooy l'américanisation du monde waaw l'occidentalisation du monde mooy ak ñoo bëgg faire le tout ngir tukki imaginez bu doon Sénégal yow instant bii dañ ne woon léegi ku fa njaaloo dañ lay yóbbu New York wala dañ lay yóbbu Suède wala dañ lay yóbbu Italie wala dañ lay yóbbu fële nga xam ne euh, mooy euh, Californie mais nga yaakaar ne moos amul ñoo xam ni jaral na leen ñu ne ah sawaay <laughs> fii daal xam naa premier lii ne ngir tekki daal moom foog nga njaaloo <laughs> walla iyaazu billaah walla iyaazu billaah am na ñoom dañ naan la ngir tekki mais mooy foog nga njaaloo ah laa ma xaala sawaay ndax boo njaaloo wee sawaay garaawul yar yi moom dég ko téeméeri yar moo gën a woyof jël mbëkk mi waaw jël téeméeri yar te dóor yi xam nañ dóor yi du la rey waaw ndax dóor yi ñi xam sharia dëgg xam nañ ne doo ñëw di dóor nit ba mu faatu te xam nañ ni ñuy dóoreek naka ngay yëkkatee loxo beek yooyu yëpp graw man daal je m'entraîne ba am doole dara wax yow man dem jaaloo benn femme ah, sama yoon new ci yow après on ma dóor les téeméeri yar buñ paree luñ ma ciy tegal aywa eh voici ton visa tu le pays fan <laughs> ila Suisse-Ra ak ca Genève waaye waaye yow texe maa moom nag la <laughs> boo dina bari ñoo xam ne moom dinañ nee saa yi bon <laughs> mooy loolu da xam ne loolu est-ce que loolu nga foog ne la taxoon la la newoon ma ba taxoon sagesse ba woon yonent ba ne saa saa doon def loolu mu ngi am na léegi mais amul <laughs> hein temps Seydina Omar rek dafa commencé woon dañ gis nga kii nii moo tax mu mu ne woon lu yii loolu moom bi yomb <laughs> déeméeri yar yi nañ ko ko dóor te mu des ci réew mi waaw moo tax lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah ñu ne si Taqribu am dañ koy def ba léegi kay mais. kenn du ko yóbbu ci réew mu dul réewum jullit te loolu nag mooy li gën dëgër mooy ne si mooy dañ koy taxrib bi comme li xanafiya ya dañ koy dugal dungu siin waaw ndax loolu taxrib la <laughs> waay yow waay non ngay xanam yee wax lu rafet waay <laughs> non du lu ñuy dindi de taxrib bu am bi am na mais comme que am nañ ay sujuum saway muy ay prison fa lañ leen di làq bu woon Sénégal par exemple kii la réew jullit la mooy bu ma nee mooy réew muy doxal sharia laa la bëgg wax sinon naa la réew jullit la Tunisie réew jullit la même bu dee laykaar laykaar yaa fa bari wala ñoom la ñoom bokk ñoom ñoo fa ñooy jiite comme ñun Sénégal loolu taxul ñu ne réewum jullit la réewum jullit la kay mais c'est là où les laykaar service <laughs> voilà mais réewum jullit la mooy ne euh, euh, euh, kenn njaaloo fa ñuy doxal sharia kooku kenn du ko jël naan ko taxribu am mooy nañ la yóbbu Europe wala nañ la yóbbu Amérique déedéet mooy ci kaso yi lañuy seet ñu dugal ko fa waaw waaw wala ñu yóbbu ko foo xamante ne comme bu dee moom dakaar la ko defee hein ndax boo ko jëlee Dakar yóbbu ko Tambacounda muy muy tambaambalu ci mbedd yi loolu mooy yow problème ba mu defoon Dakar mën na ko fay wala nga ko Tamba yóbbu ko Ziguinchor bàyyi ko fa muy tambaambalu mais <laughs> pour loolu bàkkaar ba muy njaaloo gi mën na ko faa def foofu di wala nga yóbbu ko Ndar wala Fuuta mu def même chose moo tax da koy dugal ndungu si foofu taxrib la mooy mooy nooy dégg nga ko ci condition yoo xam ne dafay tumuraange voilà looloo doon sagesse bi moo tax loolu loolu ama am solo la <laughs> moo ko moo tax rab yi kon Seydina Omar bi mu kiiwee dane man de à partir de tey laa ugarribu ba'dahu ahadan abada kenn laa fi dul exilé ti jeex na ba'dahu ginnaaw rab yi am yi ma exilé mu dem nekk chrétien ca Hiraql ahadan abadan kenn moo tax Allah xoolal koo xam ne yeneen bi alei saatu salaam ci boppam moo ko doon wax waxal may wax mais loolu gisoon nañ ko bëggee ñiy bind wax yu ibn xatal moom wax yu borom subhaanahu wa ta'ala yonent bi alei saatu salaam wóolu ko ci muy def loolu waaye mu mujj yàqule loolu lenn lañ ci xam mooy daal inna allah ala kulli shay'in qadir waaw ah, buur yàlla daal lu nekk la capable lu nekk amul dara lu ko tële te tamit mooy ne ni nga xamante ni nii moom daal mooy mooy mooy gidd ku ko neex mais mooy seetaan mu sànku waaw mooy daal makrullahi moom kenn bu ko kenn yàlla daal mooy gind ku neex mooy seetaan ku ko neex mu daldi sangu waaw te loolu mooy dogalu yàlla waaw ku nekk dogal na ci yow nan ngay mujje waaw moo tax li li li am solo mooy mujjanteelu mbir yi waaw alxawaati mujjanteelu mbir yi fan nga mujj waaw ndax yubaxasul mar'u ala ma mata alayhi nit ku ne dañu koy dañu koy dekki ci la nga xam ne loolu la faatu waaw te nag nit ki moom fekk ci ngëm yàlla la génn àddina mooy ko ci ngëm yàlla lay dekki waaw te lii nii Iblis day jouer bu baax moo tax yonent bi alei saa salaam di wax ne bu bu waa yi génn àddina day mobiliser wu ngir yàqal jaam bi waaw ngir yàqal ko kii moom wuu fexe leen ba bum rëcc mobiliser gaayam yi suqam yeeg surgaam yi fexe leen ba diw mu ngi génn àddina tey bu mu rëcc ndax bu rëccee rek caaf xam waaw kii kon du ànd ak du ànd ak ñun du bokk ak ñun fuñ dëkk ëllëg te dañoo soxla ñu ñu wéttali rawatina minal insi ci ñi nga xam ne ñooy eh, nit ñi di doomu maam aadama alayhi salaatu salaam ma taxoon ñun ñu génn ma ñuy buur yàlla dàq ma ca péyam ba waaw moo tax daal di ñaan buur yàlla daal mujj gu rafet di ñaan buur yàlla moo tax daal di ñaan ah mujj gu rafet daal moo fi am waaw te tamit buur yàlla dañuy wan yu mel ni à travers yu mel nii ne bu kenn naamu waaw bu kenn naa te bu kenn foog ne yow yow texe nga ba faw waaw texe nga ba faw xoolal xoolal euh, ñoom as-Siddiq ñi radiyallahu anhu ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo leen garanti ni aljana lañ jëm waaw te teewul dañ doon tiit ndax xam nañ buur yàlla sañ-sañam man-manam ak def ci loo def lu ko neex loo xam ne kenn amul droit wax ci lenn waaw waaw bu ñëwoon sànk benn nit bu seetaan benn nit mu sànk amul kenn ku mën a taxaw naan borom bi lan moo tax nga bàyyi kii mu sànk amul la mu'aqqiba li hukmi amul kenn kuy ñëwaat ci ay àtteem ak ay dogalamam naan lu tax nga def lii waaw yéen lañuy laaj laa yusal moom kenn du ko laaj li muy def waaye yéen lañuy laaj li ngeen di def moo tax ña xam buur yàlla dëgg ñoo gën a tiit ñi gën a jege borom bi noo koy gën a jege di gën a tiit waaye yi ko réere ñoo gën a dalum xel waaw ñoo gën a dalum xel julli gën julli jàpp nañ ne wala boog euh, fan yi nga xam ne julli nañ juróomi juróom yi dara rawu leen ci jàpp nañ ne loolu tax na ñoo moom seen àjjana c'est c'est si c'est acquis na la demee neneen loolu moom il faut mu demee àjjana kooku génn ginu koo réer waaw bu xamoon dëgg <laughs> wallaay day day day day li mu def tey ñaan buur yàlla dëgëral ko ci mbaax te mu gën a yokk li nga xaman li nga xamante ne li nga day xam ne loolu buur yàlla noonu la mel lu ko neex lay def kon nag bii di ñëw ñu àggale li nga xam ne mooy côté gis nañ euh, uma euh, umayya kii euh, nu mu tudd Rabi'a ibn umayya bii di ñëw nag kon ñu ñëw ci Amr ibn Xaarija mi ñu la ak discours bi yonent Seydina al imam ni sax ne moom da ko nettali ne keroog da ko def yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko def Arafa